laaj ko kam kaana baynal adaan wa sahur Seydina Anas nee na yonent bi alayhi salaatu salaam moo ma ne Allah waaye mais lii leerul am est-ce que riwaaya imaam an-Nasaa'i bi Ahmad ibnu Shu'ayb an-Nasawi rahmatullahi alayhi sawaay est-ce que leeralul affaire bi waaye sawaay xam nga ne leeral na waaw Seydina Anas nee na radiyallahu anhu man damaa xëdd ak yonent bi alayhi non ma yaa anas dana ma yow anas de euh, damaa bëgg a julli damaa bëgg a woor bokk waaw damaa bëgg woor léegi man yonent bi alayhi seetal ma lu ma xëdde waay <laughs> <laughs> yaa anas inni uridu siyam at'imni shay'a maa ngi lay ñaan maa ngi lay digal nga kiiwal ma rek loo xam ne moom laay xëddee lu ma lekk man yonent bi alayhi salaatu salaam sayna anas nee na radiyallahu anhu fa jituhu bi tamrin wa ina'in fihima ma ëndil ko ah, li nga xamante ne mooy tàndarma ak ndab loo xam ne daa am ndox mu ne wa zalika te lii kañ la xew baadama azzana Bilaal waaw Allah nee lii mu ngi xew ginnaaw bi Seydina Bilal noddee ba pare waaw te Seydina Bilal yonent bay saasaam comme hadis bi ñuy gis bi ñu tegu bu Ibnu Umar bi te moom lañ doon wax dànk ne la yeneen saxaaba solo nañ ko doom ni Mas'ud bim naan laa inna Bilalan yu'adhdhinu bi layl waaw Seydina Bilal de guddi gi lay nodd waaw fa kulu lekk leen washrabu te ngeen naan hatta ba ni nga xamante ne yu azzinu lay nodde ibnu ummi maktum bi abdallah wala abdu ibnu ummi maktum waaw kon loolu loolu est ce que loolu leerul saway waaw nee na fa ataytuhu kon bi tamrin wa ina'in fihima wa zalika ba'dama azzana bilal fa qaala mu ne ma bi ma ko indilee loolu kon Seydina Bilaal ci lëndëm gi ci guddi gi lay lay lay noddu mooy waaye soreetul fajar gi mooy li dëppook liñ ñoo ñoom yaay Sayyidatu Ummu Hakim radiyallahu anha doon wax sànq na yoneen saa saa moo leen digal ñu yéexe xëdd kay gaawe ndogu nee mu ne ma yaa Anas yonentu ma lay saa saa bu ma ko ëndee lool mu ne ma yaa Anas unzur rajulan ya'kulu ma'i mu ne ma yow Anas seetal ma koo xamante ne day lekk ak man nee na ma génn fa da'awtu Zayd ibn Thabit ma dem woo Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu fa jaa'a fa qaala inni qad sharibtu shurbata sawiq de mu ne Yonent bi saa salaam mais Yonent saa salaam wa ana uridu siyam wala loola inni qad sharibtu sharbata sawiqin wa ana uridu siyam waaw <laughs> ah Seydina Anas ne eh, Seydina Zayd ne Yonent bi saa salaam ah man de euh, naan naa sawiq ba pare de benn façon euh, ci seen plat yu yu yu ñu xawoon la gazwatu sawiq <laughs> moo taxoon nga xam ne ay dax euh, ci wàllu soow ak yu mel noonu la ñuy boole mel ni lu ñu ak lu ñu mooñ boole ko mu mu mu neex ci ñoom ñu ko doon lekk mu ne fa ah man de naan naa ci loolu de yonent bale saasaam te damaa bëgg a woor yonent bale saasaam nee na say naanas nee na fa qaala rasulullah yonent bale saasaam nee na mu ne ko wa ana uridu siyaam ne ko man yeneen tubaab yi saa man tamit damaa bëgg woor loolu moo tax fatazahhara ma'ahu naa Zayd ginnaaw xëddoon na waaye mu ñëwaat xëddaat ak yeneen tubaab yi saa saa summa qaama fa salla rak'atayn summa xaraja ila salaa ginnaaw gi yeneen tubaab ma saa saa jóg julli ñaari rakka mooy kon bi ñu xëddee ba pare Seydina Ibnu Umm Maktum daa noddu. fajar gi jot yeneen may saa saa jóg julli ñaari rakk après mu génn génn ila salaa dem sa jàkka ja ànd ak Seydina Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu loolu nag ci la ko Seydina Anas di laaje ne ko waaw euh, léegi yéen diggante boobu ak bi nga xamante ne nii ci nga euh, euh, mooy bi ngeen xëddee ak ak bi ngeen jullee ñaata la ci la ko waxe doonu qadru lu tolloog lu nit ki di jànge xam si na aaya waay sa waay est leerul kon di ñu xamal ne saa yi mbir mi wax dëgg yàlla leer na ko wax waaw te ta e, e, Seydina kii nu mu tudd hadis boobu Seydina imaam Ahmad indi na ko ni ko imaam e, an-Nasaa'i indee kon mu ngi noonu mu ne wa bi koy rent ma saam ne ko mu ne ko ah man de man Zayd man inni Seydina Zayd na ya Rasuulallah mais inni sharibtu sharbata sawiq wa ana uridu siyaam mais ren saa man daan naa xëdd ba pare de te damaa bëgg a woor tellement mooy dafa jege woon euh, fajar gi muy heure boobu moo gën ci xëdd <laughs> waaw Seydina Zayd woon xëdd na ba aw ba di xaar fajar gi yonent saa salaam woolu Seydina Seydina na seetal ma kenn mu dem génn euh, woo Seydina Zayd Seydina Zayd ñëw nañu ah yonent saa salaam man damaa bëgg a woor te jot naa xëdd de waaw mooy lekk naan naa ci lii loolu ba pare mu ne ko waaw man tamit damaa bëgg a woor mu mu mu xëdd ak moom ah summa salla rak'atayn summa xaraja fa qiimati salaat ci riwaaya imaamul Buxaari eh, eh, eh, ah, kii ni nga xam ne mooy Seydina Ahmad ibn Hanbal ci musnadu Anas ibn Maalik moo tax xadiis boo seetloo kon mooy Seydina Anas ak Seydina ku nekk da nga koo nettali voilà mu ne ginnaaw gi yonent bay saa saam bi mu xëddee ba pare muy jóg julli ñaari rakka te ñaari rakka du ko julli lu dul fajar bi jot na muy ñaari rakka day fajri mooy kon Ibnu Ummi Maktum noddu na ba pare kon kam kay kam kaana bayna al adhaani as-suhuuri wal adhaan loolu tekkiwul bu ko mooy noddu gi nga xam ne moom la Seydina Umm ibn Maktum di noddu fajar gi dugg digganteem ak bi ngeen xëddee ba pare ñaata la du loolu voilà yonent <laughs> sallallahu alayhi wasallam dafa pare jóg julli ñaari rakka summa xaraja génn fa uqiimati salaa ñu taxawal julli loolu nag la ko Seydina Anas ne waa lan moo nekkoon seen kam kaana baynahuma lu nekk seen diggante mooy bi ngeen paree xëdd ak bi yeneen bay saa saam di taxawee di di ci jàkka ji ñu taxawal julli ñaata la loolu la wax kon loolu lii lépp c'est pour leeral masala bi ñu jëm radiyallahu euh, insha allah mu nekk loo xamante ne lu kileer waa kileer la kon loolu lu ama am solo la hmm? <laughs> waaw ah waay ah waaw Anas imaam al-Bukhari indi na ko kitaab mawaaqiitu salaa baabu waqtil fajri comme niñ ko waxoon sànq waaw mu ne anna nabiyallah sallallahu alayhi wa sallam wa Zayd ibn Thaabit min sahuurihima qaama nabiyullah sallallahu alayhi wa sallam i e, fa salla waaw mu ne yonent bi saa saa bi ak Seydina Zayd ibn Sabit Seydina Anas a ko doon nettali taalibe mi dañoo xëdd de waaw bu ñu xëddee ba pare mooy fajar gi jeex na léegi nag yonent bi saa saa fajar gi jot na mu jóg qaama nabiyullahi ndaw e, yonent bi yàlla bi daal di jóg saa salaam ila salaa ci julli fa mu julli mooy jullit farata ji lay wax. da dafa sote ñaari rakkay fa qulna kam kaana bayna faraaghima min suhurihima wa dukhulihima fi waa kañ ñaata moo nekk diggante bi nga xam ne ci lañu pare Seydina kii ba ko Qataada moo doon laaj nee na ñun taalibe ñu laaj Seydina Anas mu ngi lii ci riwaay Imaamul Buxaari kitaabu mawaaqiiti salaat baabu waqtil fajri hadith cinq cent soixante-seize rahmatullahi alayhi mu ne ñu laaj Seyna Anas ne waa ñaata moo nekkoon diggante bi yonent bay sasam paree bi muy duggi ci ñoom ñaar mook Seyna Zayd ibn Thabit qaala qadru ma yaqra'u ar-rajulu xamsiina aaya lu tolloog lu nit di jànge juróom fukki laaya waa lii lépp leeralul ko ne kon ma qadru as kam kaana bayna al-azaan was-suhuur loolu tegtuwul noddu lii leeru la billaahi leer na waaw billaahi leer lii lépp nag kon taxrij bi foog naa euh, bon euh, <laughs> li li ñu caa gis euh, sawfa yakfiina te xadiis yooyu yu wér la imaam Ahmad dane haddasanaa Abdurrazzaaq qaala haddasanaa Ma'mar an Qataadata an Anas radiyallahu anhu mu andi li wax sànq ne bi mu nee ko damaa waaj yoon saa saa dana ma yaa Anas yow Anas man de inni uriidu siyaam waaw beneen moom jarul ñu la ko wax parce que imaamul Buxaari moo ko indi ci Sahih bi comme ni nga xamante ne noonu lañ la ko waxee anifan kon lii lépp daa nekk loo xam ne day leeral benn mbir ki léegi nag ñu ñëw noonu ginnaaw lii walillahi alhamdu wal na ci masala bi mooy dafa am leen am na dëgg la ci yenn boroom xam-xam yi ah yoo xamante ne ñoom dañoo tekkee mbir mi <laughs> ki anaan boobu mooy nodd gi waaw moo tax al imaam al ayni rahimahullah badruddin al hanafi ci umdatul qaari mu ne hadith bii nii mooy version bi nga xam ne day wax ne diggante ñaata moo nekkoon diggante julli bi euh, non non bi ak al mu ne fii taxiiru suxuuri ila an yabqa min al waqti bayna al adhaani wa akli suxuuri miqdaar qiraa'ati xamsiina aaya hadith bi dañ ciy jàng ne li nga xam ne mooy xëdd ba ni muy dese. Eh, diggante min waqti minal waqti ci waxtu wi baynal adaani diggante bi nga xam ne moom lañuy ñuy noddu wa akli suxuuri mooy diggante lekk xëdd gi bi ngay xëdd ak bi ngay nodde lu tolloog cinquante laaya loolu par exemple am na lenn te am na ci Maliki yi rahmatullah alayhim lu siiwloo ci ñoom eh, wax la boo xamante ni mooy ne laps de temps boobu dañ koo war a garder mooy ne nit ki daa war a bu xëddee ba pare daa war a xaar diggante balaa fajara jot daa war a arrêté xëdd bi dix minutes avant wala quinze minutes avant mooy daal lu tolloog lu nit ki di jànge cinquante aay na hadis bi waaye wax nañ la loolu leer na te looloo tax imaamul imaamu an-Nawawi seetlu woo indiwul version ba ñu la waxoon sànq bi nga xam ne mooy doon laaj naan kam kaana baynal azaani wa sahur indiwul boobu xam nga lu mu andi gis nga ah an Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu annahu qaala tasahharna ma rasulillahi sallallahu alayhi wasallam thumma qumna ila as-salati qila kam kana baynahuma qaala xamsuuna aaya dane Seydina Zayd ibn Thabit riwaay boobu la di mooy bi ëpp ñu ñëw yu mel noonu noonu la ñëwee kene dañoo xëdd ak yonent bi alayhi salaam mooy Seydina Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu après ñu jóg ci julli nee na ma ne laaj man Seydina Anas kii la mooy ñu laaj kan mooy Seydina Anas la mu ne ñaata moo nekkoon seen diggante waay diggante bi ngeen xëddee ba pare bi ngeen di julli mu ne xamsuuna aaya indiwul version bi nga xam ne moom la Imaamul Buxaari di kitaabu sawmi baabu qadri kam bayna suxuuri wa salaatil fajri te pourtant Imaamul mbir mi na xadiis bii nii waxul noddu parce dane kitaabu sawmi péerib julli woor baabu buntu qadri dayok biir kam ñaata bayna suxuuri ginnaaw dëggante xëdd wa salaatil fajr ak julli fajar waxul waxtu wi de waxul waxtu julli fajar ndax waxtu julli fajar mooy bu ñu noddee bu fajar gi dugg loolu mooy waxtu mais julli fajar kon lu may fandil faqhul Bukhari yu fii fii fii yi bu rëy bi da nga koy gis ci mu tuddee buntu bi mu indi hadis bi lan tasaharna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Zayd ne thumma qaama ila salaati qultu kam kaana bayna al-adhaani was-suhuur qaala qadru xamsiina aaya ñaata moo nekk diggante adaan bi adaan bi loolu mooy noddu gi voilà du noddu gi bokk mooy iqaam taxawal julli te yeneen riwaay yi ñu gis léegi in kaana in kunta <laughs> ah ah ah min ahli al-insaaf xam nga ne moos. loolu leer na ba pare bu dee objectif nga xam nga ne loolu leer na moom ba leer ba pare que ne bi eh nekk mbir mi du noddu ah iqaam bi la voilà wasaxur ak këdd gi xaala qadru te lépp kaddu mooy lu tolloog la ñuy jàngi cinquante aaya léegi nag am lenn lu wax ci Maliki rahmatullah alayhi que ne loolu kon dañoo war a ak yeneen i borom xam-xamaa ah, que dañoo war a def laps de temps boobu dañ koo war a respecté loolu moo tax ngay gis yenn calendrier yi te waxoon naa na loolu njuumte la jàll di jël def de eh, ci koor gi def imsaak calendrier yi ci weeru ramadan weeru koor ñu def heure boo xam ne dañ naan kii xëdd na yem fii ba pare def heure fajar te gannaaw ga boo xam ne ñaar yooyu bokkuñu loolu laa de na loolu mooy njuumte gi waaw même bu dee am na ñu koy wax mbir yi leer na que ne du loolu ndax hadith yi ñoo ko wone wal xadis yu fassirul xadis xadis mooy leeral xadis léegi ñoom fi ñu ko teg mooy comme riwaay imaamul Buxaari bii ne kon dañuy xam ne kon diggante kon nit ki na na respecté benn temps boo xam ne lépp luy dog na arrêté li nga xamante ne mooy lekk naan sëy lépp loo xam ne day dog koor bu dee dix minutes entre dix minutes bu desee ci li nga xamante ne nii mooy euh, euh, euh, kii bi mooy bu balaa fajara jot na arrêté foofu léegi <laughs> euh, euh, euh, loolu waaye loolu ginu la dëgër li gën a dëgër mooy li nga xamante ne jumhurul ulama loolu la ñu wax ne loolu lépp daa taxaw loolu amul waaw diggante gis nga heure xëdd bu jeex mooy heure fajar gu jot bu heure fajar bi dugg li nga xamante ne nii mooy heure xëdd jeex na fekk jotagul nag. mooy loolu amul te loolu bu dee côté xadiis yi moom nekkuñ fi di fi duggaat ak yooyu parce que loolu leeral nañ ko waaw wax nañ ko léegi waaye kanta li nga xam ne moom moo al al al al faysal li nga xam ne moo taqali mbir mi ginnaaw bi nga xamante ne wax dëgg yàlla euh, dafa leer ba pare quoi mooy aayab suuratul baqara bi waaw waaw aayab suuratul baqara bi. aaya 187 miy wax ci wàllu uhilla lakum laylatal siyaami rafatu ila ni ila nisaikum waaw lan la borom bi wax ca biir loo li ñu ci soxal ah bi nga xamante ne ci laan naan wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul xaytul abyadu minal xaytil aswadi minal fajri thumma atimu siyaama ilal layla suñu borom ne wakulu lekk leen washrabu ta ngeen naan aalil gaaya mooy ba terminus lekk leen di naan ak lépp loo xamante ne nit ki da koy mën a def bu duggagul ci koor lu dagal ak séyeg lépp day dugalaale lool ba ni nga xam ne xatta ba ni nga xam ne yata bayyana lay leere la ku ñeleen alxaytul abyadu min alxaytil aswadi li nga xam ne mooy buum gu ñuul gi leer ci buum gu weex gi min al fajri ci buum gu weex gi boobu nga man ko ràññeek buum gu ñuul gi te lool mooy fajar te lool dinañ ci ñëw hadith yi nga xam ne ñooy leeral loolee waaw que ne loolu lu am a am solo la mooy alquran lan la wax <laughs> dafa délimité affaire bi waaw dafa délimité wax ñu kañ la affaire bi di yem. mooy lekk leen naan leen fekk fajar gi xarul te loolu gis nañ hadith sayna euh, euh, euh, Adi ibn Adi nan nan ibn Adi Adi Adi Saabit bi ñu jóge Zayd ibn Saabit moom ak kii Adi Hatim voilà pas Saabit mais Hatim ah radiyallahu ta'ala mu nga ne mu nekk ci sax mu ne man ni ma doon def <laughs> man daal sa dama doon woor waaye bi aaya yooyu wàccee wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul xaytul abyadu minal xaytil aswadi minal fajr man ma jël sama buum gu ñuul ak sama buñ euh, gu gu <laughs> ma ne sama njeganaay waaw teg sama suufu njeganaay sa man daal damay lekk di naan di lekk di naan di xool di lekk di naan di xool way mais affaire yi man ba ma la may ràññee bu bu bu ñuul rek boobu weex bi day leer naññ quoi <laughs> nee na ba ñëw wax koy rett bale saa saam saasaam na ko inna wisaadaka wala la la arid waaw yow de sa sa njege naa gi kon yaatu na lool ba li nga xam ne mooy fajaru yàlla gi man a xaj ci sa li muy yaatoo mu xaj ci sa suufu ñegenaay comme l'imam al-Qadi Iyad wa imam an-Nawawi ne noonu ko imam al-Qadi Iyad rahmatullah alayhi ma tekkee loolu moo gën a dëgër voilà <laughs> ne ko loolu dëgg ne ko loolu yow loolu fajar gi rek lay wax fajar gu xar gi lay wax te loolu euh, loolu daa nekk loo xam ne lu clair la clair quoi <laughs> waaw te loolu sëy naa kii euh, doon dal euh, dal li nga xamante ne mooy euh, moom kii nuñ ko waxe sànq Seydina Ali ibn Hatim mais daloon na saxaaba yi radiyallahu anhum waaw daloon na saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum waaw <laughs> ñoom début bi aaya bi miy door a wàcc minal fajri bi ñëwagul woon waaw minal fajri bi ñëwagul woon léegi luñ doon def dañ doon lekk euh, nit ki da doon jël ay kiiwam quoi ay buumam teg di xool buum gu weex buum gu ñuul waaw bayee la nag bi nga xamante ne nii nag ci la minal fajri gi dugg euh, ak ak euh, suñu borom wàcce ko indi ko ci alquran ci lañ xame ne é eh, waaye ndekete affaire bi loolu la woon quoi fajar gi la woon la doon wax léegi ci lañ arrêté loolu ñoom seen dégg-dégg la boo xam ne moom lañ amoon boo xam ne njuumte la woon waaw kon loolu day mooy dañ doon lekk ba loolu fajar gi xar la loolu mooy frontière fekk fajar gi xarul une minute avant fajar dara man ngaa lekk man ngaa naan waaw waaw moo tax al imaamu Shafi'i ne rahimahullah ma nit ki bu ne woon sax jamono jooju fajar gi xar mu nekkoon doon sëy sax génne fekkoon muy génn pëyam ci ci ci ci ci ci ci pëyu loolu dagg kooku mu arrêté fu heure boobu waram baax na waaw mu ngi kon loolu <laughs> loolu loolu daa nekk loo xamante ne nii lu am am solo la te loolu mooy waxu jamaa jamaahirul ulama ne ma ne affaire bi amul laps de temps boobu daa amul waaw non loolu moom amul loolu amul waaw léer mbir mi mooy li alquran wax nii te la hadis bii sax ñee di tegtaloo loolu leeral na ma ne daa waxul woon noddu bi nga xamante ne nii mooy noddu boobu nga xam ne moom lañu xam waaye li muy wax mooy iqam la voilà mooy amul benn laps de temps waaw amul benn laps de temps amul loolu amul loolu euh, amul waaw léegi euh, euh, loolu lépp di leeral li nga xamante ne mooy loolu bu la kenn yàqal sa xëdd parce que bind nañ ci affaire bi ne voilà affaire bi daa war a nekk loo xamante ne nii nit ki day sàmm ngir loolu boroom xam yi eh, ah, war a sàmm ngir ngir wooram woor walla daa am importance na nekk dugg ci dog yu mel noonu na gaaw arrêté quinze bi dëgërul waaw loolu dëgërul diitu aaya bi leeral na ko xadiis bi ngeen di teg te leeral na ko te mbir mi tekkiwul li ngeen ko jàppe waaw bàyyi leen nit ñi lekk te naan waaw waaw moo daal imaam ibn Rajab al-Hanbali ci Fathul Baari bi mu bind mu ne wa aktharu riwaayaati tadullu ala anna dhaalika qadru maa bayna as-sahuuri wala as-suhuuri was-salaa mu ne li ëpp ci riwaaya day wane ne xadiis bi ñi ko dégg ne dañoo juum parce que li muy wane day tegtale ne diggante diggante xëdd bi la ak dugg ci julli ci waaye tekkiwul waxtu julli fajar jot na loolu waxul loolu ah naa leen koy wax man al imaam al-Haafiz ibn Rajab alhamduliyu rahmatullahi alayhi loolu daa nekk loo xam ne lu clair clair la waaw <laughs> waaw hmm? loolu te gis nañ imaamul Buxaari ni mu tudde bunt bi di leeral loolu lépp euh, euh, wallahu taala alam waaw waaw am na imaamul Haafiz Ibn Hajar am na ci Fathul Baari fu mu doon wax ne ay qadru bayna intihaa'i suhuur wa ibtidaa'i salaa ne lool li muy tekki même bu dee ne moom am na feneen foo xam ne da ne boobu bu dee ci azan bi lañ ko lañ ko déggee du azan Seydina Bilaal de bu Seydina nu Ummu Maktum lay doon waaw ndax mooy wane ne fajar gi waaye am na feneen foo xam ne non affaire bi lenn la ay qadru bayna intihaa as-suhuuri wa ibtidaa as-salaa li mu hadis bi li mu ci jublu yorent bay Seydina Anas kam kaana bayna as-suhuuri bay baana baynahuma loolu day wane ne lenn la mooy diggante bis xëdd gi di jeex te mooy dugg fajar ak dugg ak tàmbale julli waaw te waxoon nañ la xam nga ne moos fajar du dañuy iqaam dañuy nodd ci saasi daal di julli waaw dañuy iqaam ah nit ñi ñëw di ñëw par nànk nank ci jàkka ji di julli ay ñaari rakk ñuy julli seen kër ñëw ak yooyu yëpp moo la imaam bi du ñëwul gaawu ñëw waaw ba daanaka ay dix te lool moo tolloog lool ay dix minutes à peu waaw boo seetloo mosquée yu bari bu dee en France dañuy teg lu mel noonu def ne buñ jullee fajar mooy heure fajar bi ñu def dañ ci teg dix minutes door a door a loolu moo moo dëppoog lii te loolu mooy li dëgg-dëgg li nga xam ne mooy li nga xamante ne loolu la kom ni ko riwaaya yi leerale al imaamu Nasaa'i euh, loolu yëpp ak imaam Ahmad ak imaam al Buxaari ci saa ci boppam yooyu yëpp daal dinañ koy gis wallahu ta'ala a'lam hmm? kon loolu mooy li nga xamante ne mooy dëgg. kene qadru xamsiina aaya yii loolu mooy loolu moo tax al imaam al xattaab al maaliki ci boppam dane ci euh, mawaahibul jalil bi muy shara al muxtasar euh, mu ne wa fi saxiixi al buxaari wa muslim annahu kaana bayna faraaxihi min suxuurihi wa duxuulihi fi salaati subhi qadru qiraa'ati xamsiina aaya waaw moom al xattaab rahimahullah al maaliki mu ne ci saxiix imaamul buxaari muslim de ah. leer na foofu que ne diggante bi yonent bay saa salaam doon pare xëdd ak fi muy dugg ci biir julli fajar gi suba ji suba ji mooy lu tollook lu ñuy julle lu ñuy jàng xam si aaya waaye lii lépp dafa leer quoi <laughs> waaw lii lépp dafa nekk loo xam ne dafa leera leera leera leera leera leer ba i eh, ba eh, waroon nañu kii nag li ko leer waaye comme que wute am na rek te tamit am nañu jàpp loolu mooy di leeral nag mbir yi euh, loolu mooy dëgg voilà <laughs> loolu mooy li nga xam ni mooy dëgg wala ilmu nag inda allahi taala waaw te saxaaba yi loolu lañ jële ci seen ci yonent may saasa moo tax saydna amr ibn maymun rahimahullah doon na wax ne kaana ashaabu muhammadin radiyallahu anhu radiyallahu anhu sallallahu alayhi wa sallam annaasi iftaran wa abta'uhum suhura mu ne saxaaba yi yonent way sasa te moom Amr ibn Maymun mii fekk na bi ñuy faat Seydina Umar ibn al-Khattab mu ngi woon ci biir sàppe yi waaw mu ngi naan saxaaba yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam bokkoon na ñi nga xam ne ñoo gënoon a gaaw ci nit ñi dog ak ñu doon teel a dog waaye ñoo doon ñi doon génne yéex li nga xam ne mooy xëdd kon loolu euh, daa nekk loo xam ne loolu lépp dafa leer waaw waaw kon nag loolu lu am am solo la quoi waaw loolu di lët di dëgëral kër nga xamante ne nii mooy li nga xam ne moom lañ la wax ne la loolu euh, euh, du loolu mooy li dëgër de ci riwaayaat yi ci xadiis yi hadis bii nga xam ne moom lañ nekk mooy li ci dëgër mooy ne loolu diggante bii ñu xëddee ak bi nga xam ne ci la fajar gi voilà ci la fajar julli fajar waaye tekkewul di xëdd li ñuy taxawal julli fajar waaye nekkewul di noddu julli fajar waaw wallahu taala alam ginnaaw loolu am na ay yeneen njariñ ci xadiis bi yoo xam ne ku mel ne al imaam ibn abi jamra rahmatullah alayhi daal na koy wax ci ay kii dañuy ciy gis ne sahaaba yi radiyallahu anhum liñ doon natte seen wér xam laps de temps xam nga ñu bulee léegi ak suñu montre yi man nga ne boo ñaatal ñu ne à peu près dix waaye ñoom lii wane ne te tamit am nay temps luñ doon dañ doon wax naan lu tolloo xal bu sa lu ñu lu lu nit ki di ratte ab gàtt wala yoo xamante ne nit ki dina ci mën a loj ak gëléem daal di ko ci sot euh, séddale lu toll noonu à peu mais bi alquran ñëwee na weeru koor di weeru alquran waaye tamit kii naa Seydina Zayd na Sabit mii nga xam ne moom la boroom bi daal di jagleel mu dajale alquranu rabbil alamin kooku nga xam ne léppam alquran la bi ñu ko laajee diggante laps de temps bi nekkoon diggante bi ñu xëddee ba pare moom yonent bi yonent bare saa saaman moom léegi ak bi nga xam ne ci lañ taxawal julli ji mu joxe loo xam ne ci wàllu alquran mu ne qadr ma yad qadr ma yaqra'u rajul xamsiina aaya waaw loolu lu tolloog lu nit ki di jàng cinquante laaya loolu mu nekk loo xam ne lu am am solo loo xam ne nañ ci bàyyi xel waaw mooy di delloo suñuy mbir suñuy vocabulaire ak yooyu daa war a nekk quraan yi quoi waaw di lëkkaloog alquraan di dellu ci alquraan comme nii nga xamante ne ñooñ ñooy borom alquraan yi ñooñu la yàlla borom bi tabaaraka wa taala baddil lu bari jox leen loo xamante ne fadlan alima muy ngëneel gu màgg màgg nga xam ne seen xattaa seen compte seen kii yi sax dañuy dellu ci mbiru alquran la ñuy wax kon yàlla nañu yàlla boroom bi tabaaraka wa taala sóob ñu la nga xam ne moom la sóob ku mel ni ñoom Seydina Zayd ibn Thabit radiyallahu taala anhu wa ardaahu mooy imaam ibn Abi Jamra lool day wane ne seen waxtu yi dafa woon loo xam ne moom lañ nuuraloon naqaloon ko ci jaamu yàlla voilà moo tax ñi nga xamante ne nii loolu lañ ko laaj ci wàllu abta mu daal di joxe loo xam ne njàng alquran al imam ibn jabi abi jamra radiyallahu anhu mu ne comme ni ko imam al-hafiz ibn hajar mu ne kaana sallallahu alayhi wa sallam yanzuru ma huwa al arfaqu bi ummatihi fa yaf'alu mu ne yonent bay saasaam da xool li nga xam ne mooy li gën a woyof gën jàppandi ci xeetam mu koy def jàngalekat bi daa war di suuraale xaalu ñi nga xam ne ñoom lay jàngal boo dee sëriñ del bàyyi xel sa xaalu ñi ngay jàngal ak ñi nga xam ne ñoom ngay yar waaye du ñëw rek jël benn rythme woo xam ne ñoom manuñ la topp nga tàpp leen ci loolu moo tax yonent bay saa saam nii jàngalekat bu mag bi doon xool maa maa huwa arfaq li gina dëppoo ak seen nekki ak seen xaal te lépp jëm ci lu mbaax mu koy def li annahu ndax moom law lam yatasaxar bu dul woon ne du xëdd te man noon na ko moo tax doon na bi mu ne bu leen wisaal bu leen di jokkale <laughs> bés saa ngeen xëdd saa ngeen euh, dog ñu ne ko waa yonent bari saa saa ñoom ñu def mu ne waaye waxuma leen noonu bu leen def ñu ne ah yonent saa saa dañoo gis nga koy def de mu ne man lu meluma ne ngeen man sama boroom damay eh, dañ may ñaan dal di ma di ma di ma leel voilà kon moom bu doon ne dak te lool teewul da ko doon def voilà yemul ci loolu waaye da doon lekk lekk di ñu xam adi naan lekk moo tax suy na anas mu ne ko damaa bëgg xëdd euh, daal di may euh, fa atim nii amal loo ma jox waaye lu ma lekk mu nee na woon di li nga am tàndarma ak ndox mu ne ma seetal ma kenn na ma génn gis say na Zayd ibn Sabit radiyallahu anhu daal di koy woo kon wala ma dem woowi ko euh, kon mbir mi mu ngi noonu mooy yonent bay saa saam bu dul woon ne bu doon daa bàyyi xëdd la tabaxu saxaaba yi moom dañ ko ciy topp bañ xëdd yow bu ngi nii di nenne bu leen wisaal waaye ñoom ñu gis muy wisaal li jokk moom gaay jokk mu jokk ak ñoom benn ñaar ca ñetteel ba weer wi feeñ ci ñaareel ba mu ne bu bu weer wi feeñu lool dinaa feewa géen ngir euh, daal di leen yar ci loolu bu leen waxee dañ def même bu dee def na lu wuteeg loolu da parce que loolu ci xusuusiyam la ak jagleem la waaye kon mooy bu dul woon du xëdd mu ne konoonte kon dinañ ko ci topp fay suq bu boobaa dina dina xat ci ñeen dina walaw tasaxarata fii jawfil layl mu doon ne ci guddi ci digg guddi ji la doon la doon xëdd moom yonent bi saa saam kononte kon la shaqqa aydan ala ba'dihim mimman yaghlubu yaghlubu alayhi an-nawm dina tar ci ñi de dina di ci ñenn ñi nga xamante ne nelaw moo noot ci ñoom waaw faqad yufdi ila tarki subhi te loolu bu xëddee jamono jooju ba pare leen tëddi mën naa tax gaay du ñu julli ah fajar gi daal di leen raw aw boog yaxtaaji wala dina soxla ilal mujaahadati fi sahar bu ah bu xëddee ba pare ne moo jarul may tëdd naa rek jaa ci yeneen façon jaamu yàlla yi waaw ba fajar gi jot parce damay ragal lekk naa ba pare te bu ma tëddee nii directement boo mooy du ma yeewu waaw waaw kon loolu yonent bay saa saa am nga gis mu def ko fam nga xam ne mooy fala fajar gi di jegee nga xam ne fa la ñuy arrêté lekk fa la ñuy xaraame yooyu mu daal di fay xëddi foofu nga xam ne nit ki ci lay gën a dëgër ba pare mu dem jub julli ji du ñëw rek tëddaat voilà day dem julli ji bu ko defee loolu yëpp mu nekk al xanafiya samha yoon wi nga xam ne moo woyof jóge ci borom bi tey dellu ci borom bi tabaraka wa taala wallahu taala alam ah, imam ibn abi jahra jamra rahmatullah alayhi mu ne dañ ciy jàng tamit mooy dëgër lu boo ci koor waaw ndax dañuy soxla li ëpp dañuy soxla ci ñam waaw walaw tarakata yonent bay saasaa bu bàyyi woon lekk googee la shaqqa ala ba'dihim doon na tar ci ñoom de ku boy comme li wax ci kaw rek waaw waaw kon nag euh, euh, te lool man naa yóbbe ci nit ah mu xiif yenn xiif yoo xamante ne nii te mu yóbbe ko ci war a dog waaw yenn xiif yoo xam ne manatu ko supporter ba lor gu rëy rëy gu layu indi ci moom yooyu yëpp nit ki moo tax xëdd gi euh, loolu lépp daa nekk lu amaam solo ah wallahu ta'ala alam hmm? léegi al imaam ibn abi jamra rahimahullah mu daal di ciy ah, al imaam al hafiz boobu ah, ta'ala mu ne wa fil hadith yi hadith bi dañ ciy jàng ba léegi ta'nisul fadili ashaabahu bil mu bil mooy eh, ki ëpp ngëneel ki gën ah di wéttalanteeg ak ay àndandoowam ci di lekkandoog ñoom mu ba mu bay saa dafa nawloon saxaaba yi radiyallahu anhu waaw kon ñooñ nga xam ne bu ñuy nuyu seen taalibe yi di leen dox ay kati baaram wal iyaazu billah wal iyaazu billah loolu yonent bay sa sa masula def noonu jamais